ci jàkke ji ñu ñëw di jéema wax li tax daal ndax waxoon nañ la ba njëkkee ñëw am na riwaay yu ne Seydina Ali la fa yónni mu dem wax ak ñoom waaye après ñu ñëwaat ba nekk ci jàkke ji seydna uthman radiallahu taala anhu wa ardaahu daldi leen laaj ne leen ay wax leen léegi lan ngeen ma jàppal ba jàpp ne man je ne suis plus légitime plus légitime ñu commencé di wax seen wax yi nga xamante ne nii daanaka dara ginu koo nekk caaxaan lépp di caaxaana ci neen gisoon nañ tàmbali woon na di leen tontu benn par benn neewoon nañu ko ci yiñ gisoon bi weesu yow dangay danga matal julli ca Mina te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Muzdalifa te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa doon wàññi ak ñaari àndandoowam yi Seydina Abu Bakr ibilu sadaqa dangeen ko fa danga ko yokk ngir sa alalu bopp ngir say gëléem ak say xar mu daldi leen tontu saa bu tontoo bu ci nekk wax mbooloo mi saxaaba yi nekk ci jàkka ji jumaa yonent bi aleyhi salaatu salaam akada akadalika how qaalu allahumma naam tout le temps ñu ne ko allahumma naam beneen bi ñu ne mu ne leen ana beneen ba indi leen seen beneen gaa yi ne ko alquran ji nga jël daldi koy nga lakk yenn yi bàyyi fi benn daldi ciy dajale nit ñépp mu daldi leen ciy tontu ak beneen boo xam ne moom nee nañ lañ koy reprocher mooy yow danga fee jiit ut ay gouverneur yoo xam ne ay gone lañ def gone yi di jiite nit ñi quoi mu daldi ciy toom tontu ñu ne ko tamit yow sa waa kër say njaboot ngi daldi fal mooy ñi nga xam ne yéen a bokk ci waa banu umayya di les omeyyades ñoom daal nga diir daal daldi leen gënale ci kaw nit ñi jox leen ay poste yoo joxul ñeneen ñi waaye gisoon nañ ne kullu hada kadib tout ça n'était que des nar nari neen la woon te bu nekk tontu na ci laaj nit ñi allah ñu ne ko allahumma naam ñu ngi seede buur yàlla de kene naam nii nga ko waxe yaa usmaanu nii la deme waaw léegi nag foofu lañu yemoon pare bu ñu woon waroon a continuer tey insha allahu taala kon biñ mujj woon gis moo doon li jëmoon ci mbokkam yi ñu ne moom ngay fal gisoon nañu que ne ñoom total bi cinq lañ woon te cinq yépp nekku ànduñu bokk poste waaw kon loolu mooy te tuddanoon nañ ne ñeneen ñi nga xam ne moom la fal moom Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu bari gi ñu bari xam nga ne rien que day gisee lim rek da ngay xam ne mais lii di ça ne fait pas photo gars yi dañ liñ leen ëpp sax daa bari te ñooñu bokk ñoon ci Banu Umayya kon nar woowu mu daal di koy teg fële laaj nit ñi ñu ne ahak akadhalika hu ñu ne ko xaalu ñu ne ko allahumma naam mu ne leen ndax noonu la dem ñu ne allahumma naam waaw bi mu waxee mbokkam yi mu ne leen Seydina Rasul am na ñi ma jiitu woon def nañ lu mel noonu wax nañ leen ci loo xam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ci boppam wax nañ ko lu gën a metti lii ngeen may wax ba mu falee Seydina Usaama alxibbu ibn alxibbi def ko mu jiite armée ba am ñuy kaas am ñoo xam dañu gis ne eh, lii c'est pas sûr yonent mi aleyhi salaatu salaam ne in ta'antum fi imratihi daa fekkoon ngeen njëkkoon a jam ci njiit ga ma jiitaloon baayam ndax jamono yooyu baayam génn na àddina Seydina Zayd ibn Haritha ibn Sharahil comme niñ ko gise woon ah moom qutila yawma yawma Mu'ta min fi jayshil umara moom foofu lañ ko faate woon alors que yónni gii mu doon yónni Seydina Usaama mooy ci fin wu dundam moom alayhi salaatu wassalaam kon gisoon nañu yooyu Seydina Usmaan lim leen tontu ne leen yonent mi alayhi salaatu salaam wax nañ ko loolu laaj nit ñi ne leen est ce que noonu la demee mbir ñu ne leen ñu ne ko allahumma na'am léegi nag ñu waroon a continuer ci yi nga xam ne moom la gaa yi ñoom lañ doon wax moom nee nañ loolu lañu duggee Seydina Usmaan looloo tax il n'est plus légitime wal iyaadu billah wal iyaadu billah mooy koo fàttale koo kon waxoon nañ ne eh, yow en plus Seydina Usmaan daal di leen laaj aywa indi leen beneen waaw mu ne leen indi leen beneen mooy seen cinquième a'tayta ibn abi sarh dangaa jox ibn abi sarh en fait li ñuy wax ibn abi sarh moom la ñuy wax marwan rek waaw mooy lu jëmoon ca marwan rek ndax tamit marwan dañ noon da ko jox lu bari marwan ibn al hakam waaw ñu ne ñoom ñaar ñi ñépp ay mbokkam lañ mu daal di leen jox lu bari ñu ne ko yow dangaa jox ibn abi sarx mi ne woon eh, abdallah ibn sa ibn said ibn saad ibn abi sarx wala abdallah ibn saad ibn abi sarx ñu ne ko yow danga koo jox waaye yow lu bari li nga ko jox loolu teguwul voilà loolu day wane ne kon yow daldi woo nekk koo xamante ne nii ku ku légitime nga muy gouverneur u xam nga tuddoon nañ loolu ne bu ubbee Afriqiya muy ay euh, Tunisie ak dëkk yi nekk foofu Seydina Ousmane da koo joxoon waaw gaa yi kii mu dellool mu ne leen bu ngeen d'accord ma bàyyi ko moom bu ngeen d'accordul li ma ko jox de ak sama ak mooy alal la joo xam ne li ma ko jox dagan na waaw en tant que ki jiite loolu de mën naa ko def waaye nag bu dee gërëmu ngeen it di feeñal ne ñoom seeni mbir ci argumentation lañ ko teg dafa am seeni li tax seeni argument yi tax ñu ne ko légitime moo ñuy indi mais bon bu dee nga yiñ indi baat na ko en bref waaw ah, mu ne Seydina Usmaan di leen tontu leen man inni a'taytu ibn Abi Sarh man damaa jox ibn Abi Sarh mi ngeen di wax muy Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh maa afa allahu ali li nga xam ne alal ji nga xam ne buur yàlla moo ko delloo ci mooy comme maa afa allah ala rasulihi ah min ahli al qura fa lillahi wa li rasuli wa li dil qurba wal yataama alal jooju alalu xare la waaw joo xamante ne ni man defuma lu dul jox ko li nga xam ne mooy àqam ci alal ji ndax alal ji dafa bari ndax dëkk yi ubbi dëkk lañ yoo xam ne dañu ne woon yenn sous la souveraineté de la de de Rome mooy gis nga ay ay Carthage Carthage Carthage xam ngeen Tunisie dëkk yooyu alal lañ bari woon mais alal ju bari yiñ fa jëlee bañ ko ubbee ak yooyu man ma jël ci moom li nga xam ne moom moom moo ko moo nekk plein droit pour moom ma jox ko ko loolu la dalaa def xumusa ma afa allahu alayhi min al xumus waaw xumus bi boo ko xaajee mu ne leen taqat wa qad nafala misla misla dalik Abu Bakr yéen saxaaba yi nekk ci biir kanta juhaal yi jóge misra ki fële moom ñoom mën nañoo bañ a xam loolu mais Seydina Usmaan yi muy waxal mooy ñu gis ne ñoom ñu ñëw xam mbir yi ni mu demee voilà mu ne yéen ta Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ak Seydina Umar mais def nañ lu mel noonu te nag loolu noonu ñu ne d'accorduñ ci amuñ ci àq mais man maa man maa séddee topp leen man maa séddee rek parce que Seydina Ousmane en fait euh, lii laa la doon wax ci côté bële ci jataay bee weesu mooy ne dafa newoon nit koo xam ne da doon daw fitna lu mu man mooy tension nit ñi xare fii di xeex wuute yi am fii da doon def lu tuuba loolu moom en tout cas bu mu xew fekk mu ngi dund moo tax yu mel nii xam na ne bu bu bu bu teniree bu nee non yéen amu ngeen ci droit ci li ma joxe en tant que xalifatu rasulillah toogal ko fi part bi mu yoroon ma koy séddale plein droit laa ko joxee loo xam ne sharia moo ma ko may sama borom moo ma ko may ma man koo joxe ma joxe ko ngeen ne d'accord ngeen ci manoon na tenir foofu te bu boobaa moo am dëgg mais comme que armée bi nga xam ne ñoo xare woon gis nañu ci ëpp ñoom d'accord mu dal leen koy delloo mu ne walaysa lahum haqqun ala zalik te pour fii zalik te amuñ àq amuñu droit wax ma loolu mais man maa cédé sama part waaw man maa cédé ne leen grawul comme que noonu la dañ ko delloo te boo seetloo mooy yàgg na def loolu mooy boo seetloo gaa yi biñ nee say waa Kuufa ndax lépp foofu la jóge woon mooy Kuufa bañ nee ay ñu ne léegi Saïd eh, eh, gis nga njiitam yi yiñ la doon wax keroog hein ñu ne Saïd ibn al-As na fi jóge waaw Saïd ibn al-As il faut mu jóge fi waa Kuufa bañ defee seeni déeb déeb ndax début bi Seydina Usmaan dafa ne woon déedéet mais après mu gis ne problème la nar a indi Seydina Usmaan ne leen waa léegi baax na euh, ñoom ku ñu gërëm rek ñoom ñu ne Seydina Abu Muusa al-Ash'ari yi lañ gërëm mu d'accord ci waaw te tamit am lu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari yi defoon waaw ne gaa yi dañoo ñëw ne léegi ñun moom lañ fal waaw ne ko yow Abu Musa al-Ash'ari yow lañ fal léegi yow lañ fal Kuufa folli nañu Sa'id ibn al-As mi nga xam ne xalifatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moo ko fi teg xoolal ma lool Seydina Abu Musa al-Ash'ari ñoom xamuñu ñu amal problème man laa la doon wax ne la xamuñ ne ñi ñu ko séqal ñooy ñi gën a sell xol ci kaw suuf ginnaaw yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam lan la wax Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ne leen mukk ma nekk gouverneur ci noonu duma ci d'accord de ci biir jàkkaay Kuufa gi gaa yi wax mu ne leen ma ne man duma ci d'accord man li ma leen di wax mooy yéen ñépp renouveler leen seenu jaayante ak xalifa bi fi ne muy Seydina Usmaan waaw ngeen waxaat ko lool dem ren ngeen yóbbante ko que ne renouveler ngeen jaayante allégeance bi ngeen porter allégeance di dégg ko topp ay ndigalam waaw Seydina Ousmane bi ñu ñëwee nettali ko lool ne ko mais Seydina Abu Musa al-Ash'ari da loolu la def affaire bi yéem ko mu kontaan fekk gaa yi tamit ne moom lañ bëgg nga fal mu ne leen waaw baax na moom na leen kon na fa ne mooy nga gis le fait que xam nga mënoon na tenir ne man. mais du ma seede pourquoi man ki ma Sa'id ibn al-As saxaabi la radiyallahu anhu moo ubbi réewu Perse yi hein yooyu yépp ci loxoom la jaar dëkk yu bari ci Perse nguuru Kisra yi yooyu yépp ci moom la jaar mais kooku en plus ngëneel yi mu am te gis nañ liñ wax keroog li nga xam ne moom la kii wax keroog ci moom sëy na euh, nu mu tudd euh, az-Zahabi rahmatullah alayhi pour wax la moom sëy na Sa'id ibn al-As ah radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye malgré tout sëy na Usman ne d'accord naa d'accord naa mu sedee loolu nag laa la doon wax ne xilaafa Seydina Usmaan boo seetloo ak Seyd boo defee comparaison ak Seydina euh, Omar mooy Seydina Omar gaa yi ñemewuñ ko woon ñemewuñ ko woon te bi affaire yi wax yi bari nii même Seydina Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu wax na wax na ko gaa yi ah. wax na ko bi affaire yi amee ba fitne yi jóg lépp jóg mu ne gis nga gaay daal du dara daldi Seydina Usmaan moo moo moo lewet rek dafa fekk mu lewet rek mais am na lu ñu koy duggee di wax naan Seydina Usmaan lii waru ko woon a def lii nii lim def jaaduwul law fa'alahu Umar lam yatakallamu doonu ñoon wax ne loolu bu ko sama baay Omar defoon te def na yoo xam ne gaa yi kenn ñamewula miit kenn du wax kenn kan mooy taxaw di di di di sëqat mais comme que Seydina Ousmane xam nañ ne bon tempéra waawam mooy noonu la ko buur yàlla binde ah mooy dafa lewet gaa yi nag profitoo ci loolu ku kii rek xaw a kii euh, ne waaye jàkkooruñu voilà de toute façon il va nous donner ce qu'on veut quoi finalement mu ne gaa yi am mu ne leen loolu nag lu mel noonu la wax gaa yi ne leen ñoom amuñ ci woon droit sax armée boobu parce que li ma joxe buur yàlla moo ma ko daganal ma joxe ko waaw te joxuma ko n'importe qui moo jiite woon armée bi moo doon xare moo ubbi dëkk yooyu yépp te man paaram rek laa ko jox finalement dama koo mujj daal di koy xaaj daal di koy xaaj wàññi ko bu baax parce que armée ba gërëmuñ woon loolu waaw mu ne leen gaay mu laaj akadhalika hum qaalu allahumma na'am ñu ne ko waa loolu la de bu la neexoon de moom nga nga bañ mu ne leen haatu saadisa indi leen seen sixième luy tax ngeen ne man je ne suis plus légitime qaalu ñu ne ko innaka tuhibbu ahla baytika wa tukthiru lahum fil ata ñu ne ko mais c'est beneen bi mooy yow ah sa waa kër dangay favoriser sa waa kër danga leen a sopp sopp bu rëy waaw sa waa kër nag waxul moom doomam ay doom yi mu am ñoom abaan ñooñu ñoo ñooñu taxul ñuy wax mooy ñooñu ci lañu mais li mu bëgg a wax mooy clan bi mbokk muy waa Omeyyad bi waaw waa Banu Umayya yow da nga leen a favoriser da leen a sopp sopp gu bari wa tuksiru lahum fil ata ba pare ngay bari loo leen di jox sopp sa waa kër moom loolu xaw ma nan lañ ci mën a ngàññi nit ñii dañoo dañoo dañoo feebar dëgg la man nañ ne bu doon sopp koo xam ne day pousser nit ki mu leen di jox loo xam ne daganul mu jox leen ko wala ñuy def loo xam ne du yoon mu ciy gëmm voilà bu boobaa mën na jox mais da lool gaa yi ne wa too wa tuksiru lahum fil ata te yow gis nañ ne li ngi leen di jox dafa bari léegi illaa min maali wala aakulu min maali almuslimiina thumma qaal akadhalika hu qaalu allahumma na'am Seydina Usmaan ne leen te xam nga Seydina Usmaan jamono yi dafa nekkoon mag mage dafa mage woon waaw waaw gaa yi ne mu ne leen kat yéen amma hubbi li ahli bayti li ngeen ma ne damaa sopp sama sama eh, ñoñ sama waa kër dëgg la sopp naa leen waaye fa inni lam amil maahum ilaa jawr du ma jeng ànd ak ñoom ci loo xam ne tooñ la du ma raayalante ginnaaw ak kenn ci ñoom fii haddin min hududillah amul ci benn pen ci penu yàlla yi yi yàlla teg boo xam ne sama waa kër dañ koo def ma sama waa kër la naa bàyyi mu jàll ah gars yi moom amuñu luñ mooy amuñu luñ wax parce que kan al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt lan lañ la du gis nañ ko wala déet gars yi tuumaa luñ ko ne ne waa ji day naan sàngara hein dafa julli ba pare ne leen ma yokkal leenam déet ndeke daa màndi woon walla déet bi ñu waxee loolu Seydina Usmaan gaa yi di wax di wax liñ bëggoon mooy ca saa si mu mu demeetre ko mais kenn du def loolu yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu xal ku la indil information da ngay da ngay da ngay leerlu ko bi mbir mi leeree mu am ay àtte ay seede yu ñëw wax dane ko qum yaa ali faj li doo jógal yow Seydina Ali nga dóor ko te pourtant mook moom ñoo bokk yaay hein ñoo bokk yaay te pourtant dafa dafa bàyyi mu dóor ko ay yar ba pare mu demeetre ko daal di koy daal di daal di koy folli fam ne woon léegi kon nan ngeen mën a waxe ne kon mooy kon yéen man sama sama waa ñoñ bu ma leen bëggee it amul kenn koo xam ne damay raayalanteeg moom ginnaaw ci tooñ atteb yàlla tegu ma ne du ma ko teg parce que mooy diw mukk loolu amul yéen xam loolu amul wala ci mooy yàlla amul li am ba des mooy damay dawal seen kaw alxuquqa alayhim ka xayrihim min al muslimin àq yi laay dawal seen kaw comme ni ma koy dawale ñeneen ñi jullit ñi ñépp laa yemale waaw sopp nag nit moom kan nga gën a sopp loolu mbiru xol la waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam ci boppam ci boppam moom bu doon séddale loolu doon def waaw même diggante soxnaam yi day day équitable ci lépp mooy li nga xam ne loolu moom moo ko maîtriser quant à sa xol buur yàlla nee na amul kenn ci xolu jaam yi ci yonent ma ne saaf saaf lu nee na amul kenn ci xolu jaam yi lu dul dafa nekk bay na usba'an min asaabi'ir rahmaan ci benn ci diggante ah baaraamu ki euh, suñu borom yi subhaanahu wa taala moo koy wëlbati di ko jàllar bi nu mu ko neex yaa muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik yow mii jàllar bi li nga xamante ne mooy xol yi jàllar bil suñu xol yi jëme ko ci di la jaamu kese waaw ut sa ngërëm kese wëllif lu dul loolu amin yonent bi alei sat selaam wax ne man de lii laa man bu doon séddale soxnaam yi mu séddale équitablement ne ko bu ma jàppe ci li nga xam ne man man maîtriser wu ma ko mooy du man sama loxo la nekk yow ci sa loxo yow borom bi subhaanahu wa ta'ala nekk muy sama xol waaw buur yàlla moo tiim xol yi di ci def lu ko neex bu defee nag yow nga sopp nit loolu nit manulaa ñëw naan la pourquoi nga gën a sopp nit loolu c'est mooy pour di ko expliquer sax loolu daa jafe expliquer lu tax yow nga gën a sopp nit loolu lu jafe la mais bu yàlla koy def waaw moom mooy def mawadda wa rahma seen biir ku mu neex mu def nag loolu mu def yow nga ëppalee ko li ngay yëg ci côté kenn ki mu ëpp li ngay yëg ci keneen ki waaw yeneen tubaab yi sax sax laaj nañ ko man ahabbu naasi ilayka kan nga gën a sopp ci nit ñi mu ne Aïcha direct Aïcha kon sayyidatu Aïcha la gën a sopp ci góor ñi jigéen ñi ndax question générale la man ahab sayyidina abu Musa al-Ash'ari abu Amr ibn al-As comme ni mu nee ci saxiix yi mu ñëw keroog gis nañ ko bi ñuy gis ghazwatu Zaat salaasil bi mu demee comme que da koo jiitaloon ci euh, armée bi mu jiite te Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ak ñooñu ci lañ àndoon moom mu jiite armée bi mu jàpp ne kon ah maanaam kon ah. man mbaadu dama yonent ma lay saa saa man la gën a sopp ñëw laaj ko man ahabbu naas ilayka mu ne ko Abu Bakr Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu non Aïcha non Aïcha Aïcha voilà ibnata ibnata waaw Sayyidatu Aïcha moom maa gën a sopp muy sama soxna mu ne ko non non non minar bi jaali laa waxuma jigéen ñi gi góor ñi mu ne ko abuha baayam muy as-Siddiq radiyallahu anhu summa man mu ne ko Umar mu ne ko summa man mu ne ko Usmaanu waay waay hee Seydina Amr ibn al-As ma ne hee hee mu tudd fu ay góor ñu bari nag ma xam ne man mii teyim tudd yépp man xaaju ma faa nekk ma xam ne hee ma ne ko waa baax na baax na waaw kon loolu la kon loolu la kon mooy yonent ma lay mooy nit gën a sopp lu ngeen bëgg nit dina sopp njabootam ñu ko ciy ŋàññ fi ñu koy ŋàññ kay mooy bu dee soppam boobu da koo yóbbe nag ci muy neenal dëgg di dëggal neen voilà boo tax mu ne man amul kenn koo xam ne dama ciy raayalanteeg moom gannaaw muy def lu dul noonu ma bàyyi ko ci parce que moom sama njaboot la déedéet mukk waaw te loolu gis ngeen ko ci alwalid alwalid moom leer na yar yi la wax nañ ko ko dóor ba pare mu ne ko dootoo nekk gouverneur waaw dootoo nekk gouverneur dootu nekk gouverneur mu démettre ko de ses fonctions waaw un gouverneur nga ñëw ñu dóor lay yar devant tout le monde waaw Seydina euh, euh, Ali ne euh, Al-Hasan demal def ko mu ne ko ah, Abdallah ibn Jaafar xanaa nga ñu xool ba xam moom moo ko dóor waaw kon kay kooku nan nga mën a waxee ne kooku da doon day neexal waa këram rek lu ñu lu ko neex neex na le mu ko en fait loolu nit ñi boo seetloo gaa yi nga xam ne euh, seen côté mënuñoo comprendre affaire yooyu tout le temps ñoom ñoom du ñu gis jamais li ngay doxal ak ki nga ki nga xam ne ñoom xam nañ ne li nga ko soppe daa ëpp ni nga soppe ñeneen yi ñoom du ñu gis jamais que ne yow. sévère na ci moom dara même bu dee ne du dëgg li nga xam ne dafa def lu dul yoon même boo ko réprimander gars yi dañuy jàpp ne ah saa yi kii réprimander wu ko dara même réprimander gi saa yi dafa dafa nooy te pourtant lu ngeen bëgg nag kon mu ne leen man damay doxal sa xàq yi seen kaw comme ni ma koy doxale ci ñeneen yi ci jullit ñi mu ne wa amma i'ta'uhum kantaa joxe gi ngeen wax ne moom laa leen di jox waaw nee ngeen dama leen di jox lu bari yéen loolu ngeen di wax noonu fa innama u'tihim min mali fa innama u'tihim min mali man sama alal laay jël di leen ci jox Seydina Usman dafa ëppoon alal da mooy parce que lan la def parce que Seydina Usman dafa dajale dafa dafa dafa séddale bi mu nekkee xalifa alalam yépp la séddale séddale ko ay bokkam muy waa Banu Umayya ak ñi nga xam ne ñooy way soxla ñi ci jullit ñi mu daal ñépp la jox de ce fait moom déggoo li mu wax keroog nee na man dara deseetu ma lu dul ñaari gëléem bi biñ ko naan yow caawa mi da nga koo yokk pâturage bi fii ñuy kii euh, ci prairie bi da nga koo yokk ngir say say gëléem yi bopp mu ne leen mais ñépp xam nañ ne bi may nekk xalifa bi may jël xilaafa gi maa ëppoon ay gëléem ak bëy ak xar ci ci dëkk bi Médina tout entière moo doon le plus grand Richard de Médine waaw mu nekk xalifa séddale lépp ba daje ba dese ñaari gëléem pour buy aji allahu akbar loolu nag ay njabootam la ko jox mooy waa Banu Umayya lim leen ci dox dafa bari loolu nag la nit ñi gis ne hé hé kii sa waay alalu réew mi lay séet lay pasar pasaree di ko jox ay mbokkam mais ñooñu ñooy nit ñi moom la ñii xamuñ kan mooy def enrichissement illicite ñii dañoo feebar mu ne leen man innama fa innama li ngeen ne dama leen di jox fa innama utihi min mali man sama alal laa leen di jox wala astaxillu amwaalal muslimiina li nafsi gis nga waxuma leen dara man sama bopp duma daganal jamais ta masumaa daganal alalu julli ñi baytumaal loo xam ne ñépp a ko bokk alal joo xam ne ku nekk am nga ci àq loolu man masuma koo daganal sama bopp man Usman te duma ko mas a def te masuma koo def wala li ahadin min ahli du caagante ne kenn ci sama njaboot koo xam ne damay jël loo xam ne alalu ñépp la ma koy jox jamais daganal ma leen lool fa wallahi maa ngi wat ci yàlla lam akul lam lam akul waaw naa ci yàlla ne man lekkuma mundu an wulliitu ba ngeen ma falee alxilaafa ba ngeen ma wulliitu alxilaafata illaa min maali masumaa lekk yéen kenn fayuma waaw yéen loolu ngeen foog man xanaa yëgu ngeen ne man sama alal laay ba ma nekkee xalifa ba nii mooy début l'an vingt-quatre hein ca muharram euh, ca kii nu mu tudd euh, début wu année bi voilà la 24 ba bañ faatee Seydina Omar radiyallahu anhu ma nekk xalifa ba léegi sama ba l'an 35 ngeen ñëw fii di ma wax lii ci gàddaay yonent mi alayhi salaatu salaam ma ne man sama alal laa ma sa lekk li ma fi nekk yépp sama cin masula taalu te li ko taal mooy li nga xamante ne ñu lakk mooy mooy ñu togg sama kër fekk loo xamante ne ci alalu jullit ñi la jóge masula am lépp sama alalu bopp la ba ma fi nekkee ba léegi xalifa masumaa lekkal ci alalu nguur gi dërëm te kenn fayu ma amul woon salaire voilà kenn fayu ma man sama alal laa doon lekk sama alal laay dundee fa wallahi lam akul mundu an wallaytu alxilaafa illa min maali maa ngi wat ne ba ma masumaa lekk ba ma yoree xalifa bi ba ngeen ma defee ma nekk seen xalifa ba léegi lu dul ci sama alal wala akulu min maalil muslimiin te man Usmaan duma lekk mukk ci alalu jullit ñi waaw mais loolu kay al wari at taqi Seydina Usmaan mu ci sàmm noonu lan lay defe loolu mais loolu xam nga gars yi dañoo feebar sax parce que man miy wax rien que man miy wax yow miy déglu képp koo xam ne ku ku ku nit ñi naw rek ku nit ñi naw tuuti ku am am am am ay non savoir vivre rek duñ la doo jiite dara di ci dund waaw ci loo xam ne du sa àq amoo mooy jëloo ci liñ ci moom daa ngay jël loo xam ne loolu ci boppam loolu ñi gën a suufe ci kaw suuf ñoo koy def mooy yenn ñi nga xam ne ci politiciens yi nga xam ne bu ñu faloo di def lu leen neex te du ñëpp sax mooy ñooñu nga xam ne boo seetloo ñoo gën a sànku gina gina gina doya di ndax dañoo ndax dañ leen a defal buur yàlla da leen defal ngëneel mooy ñu fal leen waaw loo xam ne ñu bari amuñu ko santuñ buur yàlla naka ci liggéey boobu ñu defe ko xar ci seen tànku tubay seen kem kattan ñu def ko ni mu ware mais ñu ciy def ñu ciy sucré wu au dos sur le dos des gens waaw ñu ciy ut ñu def mbir mi daal loo xam ne buntu am am am la boo xam ne moom la leen buur yàlla yónni waaye loolu ñun suñ société yi day pousser day pousser ku nekk ci ñun ci loolu waaw parce que bés biñ la fale lañuy feetu bés biñ la fale seetlu rek Sénégal ban ministre la ñuy fal boo seetloo ku ñu fal nga gis ay ñu def reportage man journaliste lan ngay def kër ministre ministre bu ñuy door a fal ana looy def këram bay dem ci mbokkam loolu rek premier problème la mais buñ fa xasee dem boo gisee ni ñuy kontaanee euh, organiser fête di sant monsieur le président moom kay moom donc jol moom moom moom moom delloo nañu njukkal kii ndeyam daa liggéey ak lool mel ni ñeneen ñiñ falul euh, baykat bi ne fële moom ndeyam liggéeyul mooy yooyu yëpp waxu caaxaan la en plus ñu tegal la ci ay yëgal la nag conseil yi ñu lay jox bés boobu ah ku yàlla tàccu nag te te te feccoo dootoo feccati ba faw ak yu mel noonu ah mooy fii njëkke woo ko fi doo ko fi mujjee boo fi xoolee di jub jublu bañ jële la fi mos ba nga delluwaat ci sa walaakaana gi nga newe woon yu mel noonu yooyu yëpp day pousser ci ku nekk ci ñun boo dëgërul te buur yàlla dëgërul la wallahi di nga di nga di nga def neen bëgg waaw waaw bu la buur yàlla defalul tasbit la tarkanu ilayhim shay'an qalila waxu waxuma la qalila rek mais yow kasiira di nga jeng ci ñoom mooy di dem ci kees yi di leen defal lu leen neex di def enrichissement illicite di fexe di tabax ay immeuble yoo xam ne bés bu ñu la dàqee après man ngay luye yii man ngay yooyu yëpp loolu lu muy jariñ jàpp ngeen ne ñooñu noonu ñooñ ngay tëkkaleeg say naa Usmaan say xaqaare yi jóge fii ci réew yi ñëw naan ko hein yow da ngay jox sa mbokk yi lu bari ak yooyu di leen favoriser mu ne leen man duma lekk man ci sama bopp bu ma nee xalifa ba léegi sama alalu bopp laay lekk te daganaluma sama waa kër dara ci alalu jullit ñi jamais waaw kon nag mu wax nit ñi nag ne leen akadhalika hu est-ce que nii la demee qaalu ñu ne ko allahumma naam waaw eh, allahumma naam waaw allahumma buur yàlla ñu ngi seede këne naam dëgg la nii mu wax de lii la demee waaw saxaaba yi ci biir yëpp ne lii la de Seydina Usmaan de masula lekk masula lekk ci kii bi masula masula jël ci alal ji dara masula jël ci alal ji dara léegi nag euh, moo tax xoola kii euh, imaam imaam kii euh, euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba boroom al-Musannaf rahmatullah alayhi dafa solo jële ci Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne gaa yi dara mu ne gaa yi daal gis nga gis nga gaa yi li tax ñuy kaas mooy ñoom affaire alalu àddina moo leen tax a jóg parce que ñoom ah, yi ñuy wax dañ leen a joxul rek te jox nañ leen sax mais liñ leen jox lañ xeeb waaw mu ne moom Seydina Abdullah ibn Umar ne leen c'est que gaa yi euh, wa inna wallahi fekk muy wax doon wax naan ñun bañ doon mooy hadis bañ gisoon te mu nekk ci saxiixu euh, imaamul Buxaari rahmatullah alayhi turiduuna an takunu ka faris war ruum laa yatrukuuna lahum amiran illa qatalu waaw loolu rekk a fi am mu ne ñun dañ doon wax fekk naan fekk jamono yoon jamono yonent bi alayhi salaam wa rasulullahi hayyun yonent bi alayhi salaam a ngi doon dund gis nañ que ne am na ci yenn riwaaya yoo xam ne dane yonent bi alei satu salaam da ko doon dégg te doonu ñoon wax dara doonu ñoon ne eh, demewul noonu nekk yi gën ci xeetu yonent bi alei satu salaam ginnaaw moom mooy Seydina Abu Bakar ginnaaw gi Seydina Omar ginnaaw gi Seydina Ousmane mu ne nag ñun Abdallah ibn Omar wa inna wallahi maa ngi wàcc yàlla ne maa na'lamu Ousmane fa'ala shay'an bi xayri xaq ñun de dañuy wax te buur yàlla kese tax kenn jaraluñu ñuy wax loo xamante ne ne buur yàlla taxut Abdallah ibn Umar kan mooy fexe mu lay waxal loo xam ne ngir ngir ngir raggal la sa gannaaw jamais mu ne man damay dañuy wax te buur yàlla rekk tax ah wallahi waat nañ ci yàlla ne xamaluñu Usmaan def na dara loo xam ne def na ko te amul woon àq def loolu te amul woon droit def loolu te tamit wala jaa min al kabaa'iri shay'an kabaa'ir yi ñuy wax mooy seen laaju yii nii nga xam ne ndax yii dafa garaaw ñu wóolu la ngay favoriser sa waa kër loolu garaaw la di lekk àqu ñi ci des mu ne mais xamuñ ne moom def na benn kabaa'ir ci bàkkaar yi ngeen di wax saxaa'ir yi sax da cee deful dara walakin huwa hadha al mal yéen daal li am mooy alal ji rek la ndax naafiq boo gisee li muy cëppi cëppee ka tëb mooy affaire nguur te nguur ku ko yor amaale alal mooy alal jana rek mu ne yéen daal mbir mi lenn la alal ji la rek in ataakumuu raditum bu leen joxee ngeen gërëm wa in ata ila qarabati yi saxitum bu leen joxee yéen ngeen gërëm te bu joxee ay mbokkam ngeen ne pourquoi muy jox ay mbokkam mais ay mbokkam xanaa bokkuñ ci mbir mi hein xanaa bokkuñ ci réew mi ba du ñuy jullit waroon leen jox li ñuy jox ñépp buñ leen joxee yéen ngeen ne ëskay buñ leen joxee ngeen ñoom ngeen ne ay mbokkam ngeen ne ci mbay loolu du demee noonu mu ne innama turiduna en fait yéen ni ngeen bëgg mooy façon nit yooyu xawaar yi li ngeen bëgg du dara turiduna an takunu ka faris da ngeen a bëgg mel ni waa faris rek waaw war ruum mooy perse ak romain yi laa yatrukuuna lahum amiran illaa qatalu du ñu bàyyi benn roi bu ñu bëggul ci seen biir mooy boo xam ne arrange doxalul seeni intérêt lu dul ñu faat ko loolu la Hiraq la xamoon Hiraq la keroog bi nga xam ne ci la jot lettre yonent bi alayhi salaam moom César de l'empire romain byzantin de woon na de woon na bay wane ne yonent bi alayhi salaam dëgg la te bu ma fa newoon wax yam waxoon ca qissatu Abu Sufyaan bu bu bu boobu muy nettaloon Seydina Abdullah ibn Abbaas tam nekk ci saxiix yi mu ne man bu ma demoon ba bu ma demoon gis nga bu dee yow Abu Sufyaan lii nga ma wax ba mu ko laajee laaj yi yonent ma lay saa saa mu tontu ko mu ne ko bu dee lii nga ma wax dëgg la dina moom fi gis nga sama suufu tànk yi fii ma teg sama tànk moo koy moomi moo koy moomi moo koy administrer fii yépp ci l'islam lay dugg waaw l'islam dina ko moom ba gaa yi mer mu ne te man bu ma demoon bu ma bu ma ko gisoon dinaa rax dinaa ko raxas ay ah, raxasal ay tànkam mais bi gaa yi yuuxoo tëb hein ces fidèles conseillers ak ñi fa newoon ci biir ngir protester hein dafa ñëw dafa finalement dafa def li gaa yi bëgg waaw dafa def li gaa yi bëgg mooy ne leen dama leen de dara dama leen doon tester rek ngir xool mu loolu la mooy gis nga bu gis nga bu continué woon gaa yi dañ koy rey ah. bu continué woon naan daa nekk jullit gaa yi dañ koy faat parce que ñoom noonu la waaw moo tax te tamit perse mais kii xanaa xamul ne man maay shahan shah malikul muluk kisra xanaa xamul maay kat sama jaam ci mu mu naan yonent bi alei satu ab jaamam la mooy wax yu ñàkk tegginam yooyu mu waxoon yonent bi alei satu salaam ba mu yoon yónni woon waaje ko toogal moom kisra yaman ne ko demal nu mu gën a gaaw nga dem xijaas indil ma kooku di sama waaj kooku noonu waaw buñ demee la yonent ma lay saa saa noonu la dana gaa ji saa yi te boo demee yëgal ne Kisra bi la yónni woon faat nañ ko kan moo ko faat doomam waaw mu nga mooy loolu la woon mu ne leen nag yéen da ngeen a bëgg mel noonu ah César bi bi bi ne woon euh, César Jules César Jules César pas César Hiraql de beneen César bu bi gën a rëy mooy bu romain yi te moo gën a siiw sax ci César yi Jules César Jules César dañ koo faat sénateur yee ko faat di ak mbokk ak doom ja parce que nag parce que moom li mu doon doxal neexu leen li mu góor na ma mujj doxal mooy loolu mu ne leen yi kon yéen da ngeen a bëgg a mel Seydina Abdullah ibn Umar ne yéen du dara innama turiduna an takunu ka faris war ruum la yatrukuna lahum amiran illa qatalu lool kese la yéen daal mooy xawaari yéeg consort googu waaw xawaari ji moom waxoon naa la bari nañu mooy du ñu nangu njiit jamais il faut ngay nekk seeni bànneex boo ciy jóge ñu commencé di la dugg moo tax waxoon nañ ne dinañ fexe di la xeexal bañ fal la buñ la falee ñoo lay njëkk àjji waaw ñoo lay njëkk àjji boo bokkul ci ñoom kon Seydina Usmaan loolu leen tontu léegi am na yeneen am na yeneen yoo xam ne yoo xam ne ñoom dañ doon wax ne yii nii day wane ne yow lii day wane ne yow légitimo boo fàttale ko bokkoon nañ ci wax dañu waxoon ne euh, ne léegi lii wane leneen loo xam ne tamit day wane ne yow légitimo mooy ne dangaa fitnaal ci saxaaba yi daa am ñoo ci fitnaal am ku mel ni abu seyna abu dar nga daal di koy dàq génn ko madina gii nga xam ne fi la ne woon nga dàq ko daal di koy yóbbu fële euh, euh, rabada euh, léegi yaa ko exilé même ne woon na Sham nga jël ko exilé ko yóbbu ko foo xam ne moom kesee fa ne waaw loolu noonu bokk na ci li nga xam ne moo tax bokkoon na xadiis bale fële la yemoon ci yooyu mais am na leneen liñ koy dugg dafa bari mooy bokkoon na ci yooyu que ne te tuddoon nañ ko ñu ne ah, Seydina Abu Zar radiyallahu anhu saxaabi bu mag noobu nga nekk xalifa amoo dara looy def nga daal di koy exiler ci loo xam ne du yoon xam nga loolu mooy kàcc yi nga xam ne ñoo gën a rëy quoi la ilaha illa allah hein ndax eh, gaa yi xam nga te loolu mooy du ñuy ko wax nii mais mooy mooy ñi mel ni ñoom te amul fenn fu ñu tibbe seen mbir yi lu dul ci kutubu taarix yi mooy ci kutubu taarix yi muy téere siira yi moo tax ma waxoon la ci jataay biy weesu siira moom dafa laaj ku koy jàngale bi yoboo nga xam xadiis wala ku koy jàng na nga xam xadiis sinon nan ngay nan ngay nan ngay segge yi jëlul dëgg ci li nga xam ne mooy dëgg nan ngay segg dëgg ci li nga xam ne mooy paan yi nga xam ne du dëgg yi nekk ci téere yi te xam nga comme ni imaam al-Hafiz ibn Hajar doon wax rahmatullah alayhi eh, c'est que eh, eh, boroom xam-xam yu njëkk yi ñoom bu ñoom buñ la indilee càllale pour ñoom def nañ li war a voilà ay imaam at-Tabari yi ñoom buñ la indilee càllale baax na ñoom pour ñoom léegi c'est bon léegi kon yow yaa war a xool bi nga xamante ne nii moom moo ci jub nga jël li jubul nga baax mais doo ñëw rek fab lépp léegi nag ko kan moo kan moo man lo li jub nga jël li jubul nga baax ah loolu du n'importe qui moo tax imaam al kii euh, moom la kii doon wax imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne ñoom loolu la mooy ñoom buñ la indilee seen seen tàllale doy na pour ñoom baax na léegi rek yow yaa war a xam yaa war a nekk expert mais expert bala nga ko doon mooy da ngay am xam-xamu loolu ñun door a wax expert bi nga xam ne yaay ñëw xam ne bii lii moo jub lii jubul càllale yi baax na lii baaxul loolu du ñépp ko man moo tax nga gis ku tëb rek mën a liir tuuti ñu naan oustaz diw la wala kii nekk kee commencé di nettali ñooñu ñoo gën a dangereux ci ñuy wax parce que li ñuy jël xamuñ li ciy mawdu xamuñ li ciy wér xamuñ ci dara li gën a extraordinaire rek la ñuy jël te imaam at-Tabari xoola imaam at-Tabari li mu wax rahmatullah alayhi ci muqaddimaam bi te gaa yi bari yi wax en général kenn liir di mooy yi ñuy wax yépp mu ngi yu bari mu ngi ci téere imaam at-Tabari mais imaam at-Tabari est-ce que da leen ne woon man siira bu wér laa leen di indil moom mooy ñoom bu ñu indee càllale yi pour ñoom c'est bon voilà léegi nag ñi nga xamante ne ni hein ñooy jahabide yi ak ñi nga xam ne ñoom am nañu capacité am nañu moyen traité loolu xam ci li nga xam ne mooy li ci wér loolu ñoom dinañ xam ne lii wérul lii wér na ñi nga xam ne nag xamuñu ko dañuy buub jël lépp di xool li gën a extraordinaire comme ni nga xam ne noonu la xewee ci jamono léegi ci dëkk yépp ay Égypte ak fu ne foo dem nga gis kazzab yoo xamante ne ni dañuy appuyer seen wax yooyu naan waaye rawat tabari yu mais aka neexoon ñoom ñooñu ñu liir muqaddima imaam at-Tabari xoola imaam at-Tabari li mu wax rahmatullah alayhi wal ya'lam an-nadhiru fi kitabina hadha xoolal imaam at-Tabari gaa yi wax céeli yi nga dégg njugub yi yi yi yi xojog dog fii nii yépp nga dégg leen ñuy wax di di am luñ am naan walla ça montre que gis nga saxaaba yi seen biir nii la woon mooy kaddaab lañu si parce que xoola mooy ñooñu koo ci gis liirul sax hein introduction imam at-Tabari xoolal ku ciy wax loolu nga ne ko euh, baal ma yow est-ce que liir nga introduction imaam at-Tabari te nag nit boo liiru téere jàmbur mais li yàlla mooy nga tàmbali introduction bi xam méthode am ak méthodologie am ak nan la tëgg mbir mi moo gën bokk wala déet da ngay ñëw rek dugg ci géej gi saa nga xam yow géej gi xool bulletin météo wala boo xool taxaw xool géej gi xool ko nii ndax sàmbaraan ak sàmbaraaw da ngay gëm rek ñëw dugg ci géej gi noonu ngay def ñooñu nag noonu lañ def dañoo ñëw rek plonger ci géej gi saa ñu xool ndax am na requin wala côté bii côté la boo xam ne interdit à la baignade yooyu yëpp seen yoon nawu ci ñoom daal nañ jël lu gën a extraordinaire ngir jaay seeni plume ngir jaay seeni papier ngir jaay seeni livre ngir tamit di wax ci deru ñi nga xam ne atharul bashari ah conclusion mooy kon yow diine ji ñu naan la ay nuyu jigéen baaxul ak biis baaxul ak kan moo wax xadiis yooyu kan moo ko fi indi ñoom ñoo ko soloo kon ñooñu gis nga ni mel kon xam nga ne yooyu taxawul quoi soyez là-bas quoi battre en brèche lañ bëgg waaye nag kallaa summa kallaa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun suñu boroom moo wàcce alquran moo wàcce xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam te moo koy sàmm kenn manu ci lëf moo tàggat jahabizatul ulama waaw min ahli alquran waaye min ulama eh, alquran min ulama alxadiis ñu liggéey liggéey boo xam ne daal li génne li nga xam ne mooy dëgg ci biir teenu ci biir géeju kàcc yi ñu génn li wér ci xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy teg mu leer nañ nga mën a taxaw waat ci yàlla ne lii nii yonent bi alayhi salaatu salaam a ko wax waaw iblis di mer di jooy di fuñu di dem waaw na fuñu waaw móolu nañ ko moom ak i taalibeem dañuy mer muñ gisee xadiis yi dañuy mer mais nañ mer moo tax képp kuy toppatoo ay càllale doo leen neex buñ sañoon dañ lay éliminer sax wala ko bu ko kenn déglu bu ma am audience parce que kii day yàq suñu affaire parce que ay kan dañuy ñëw nag xam nit ñi buñ xamul comme que ñu ëpp ay lam daa lañ dans euh, euh, même le le grand auteur musulman le grand euh, imam at-Tabari connu par son tafsir hein, par son histoire son livre sur l'histoire a dit hein, dans le tome tel il a dit que yëfi caaxaan yooyu gaa yi nag dañ leen di gëm nga gis gaa yi gëm leen ndekete yoo huwa mina dajjaalin waa ji dajjaal bu rëy rëy rëy la kaddaab la waxkatu lu amul la narkat la léegi nag moo tax xoola imaam at-Tabari li ma imaam at-Tabari nee na wal ya'lamu an-naadiru fi kitaabina na xam ki nga xam ne mooy xool ci suñu téere bii hada an-i'timaad yi ci li nga xam ne moom laay sukkandiku fii kulli ma ahdartu zikrahu lépp loo xam ne teewe naa ko fàttaleku naa ko ba di ko bind ak loo xam ne lu mu takkoon tamit mimma sharattu anni rasimuhu fii mooy li nga xam ne man damaa chartaloon sama bopp ci début bi que ne loolu loolu laay bind innama huwa ala ma ruwitu min al axbaar mooy li nga xam ne man dañu ma ko man lu ñu ma soloo la mooy loo xam ne dama koo soloo nit ñi nettali ma ko ci ay nettali ci xabaar yi allati ana zakiruha fiihi yi nga xam ne moom laay tudd sama téere bi wal asaar ak jeexitali allati li nga xam ne ana musniduha ila ruwaatiha man dinaa def li ma war mooy gisoo dinaa fexe hein ba daal di yóbbu càllale bi ba ci ki ko wax loolu moom dinaa ko def diw xaddatanii diw qaala xaddatanii diw qaala xaddatanii diw an diw an diw ba mbir mi mu ne moom nee na mu leer waaw mu leer mu leer mu leer mu leer waaw mu leer léegi sawaay léegi mooy li imaam alxaafis ibn xajar doon wax léegi rek waaw mooy multi multifacette multidimensionnel la woon moom boo demee ci muhaddisuuna yi ci la waa ahlu tafsir mooy sëriñ bi gën a mag nga dem ci wàllu histoire daanaka histoire am bi moo gën a rëy tamit mooy moom noonu la mel mu ne gis nga fekk eh, moom mu doon def eh, eh, imaam ki Ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne ñoom ñuy ñu yàgg ni ak tamit halu ak après quoi ñoom dañoo jàpp ñu mag ñi dañoo jàppoon ne ñoom buñ la xasee ñoddil defaral la càllale yi indil la seen càllale yi ñoom dañuy jàpp ne léegi ñoom deñ nañu ci léegi yow mooy gis nga contrat bi doxoon te muy amaana ndax affaire bi xam-xam la xam-xam bi nag da nga koo war a teg fu wóor ñoom buñ la xasee wan càllale yi pour ñoom pare nañ ci léegi yow yaa war a pare ngir ki koy jëfandikoo waru la nekk n'importe qui moom laa la doon wax waru la nekk kuñ naan oustaz la rek mu tëb jël taarixu Tabari di ak di expliquer di nettali déedéet non il faut mu nekk koo xam ne dafa am possi capacité wu xam dara minimum ci wàllu càllale il faut mu xam li nga xam ne mooy mbiru càllale yi bokk wala muy sukkandikoo ci ñoo xam ne xam nañu ko mu man ci wax sukkandiku ci ñooñu ne kii nii wérul kon ay waxam nañ ko teg fële boo gisee gàmmukat yi di di sonn ci imaam al-Waaqidi ak ay ñu mel noonu mooy parce que xamuñu dara parce que bu ñu xamoon ne moom du sukkandikukaay liñ ko lii nii am na na xam-xam bu yaatu mais quand du am da ci mbir yi mooy du koo xam ne day day ay ay mbiram dañ koy téye matruk la kon nag loolu mooy yooyu boo ci xamul dara nga ñëw rek def ko argent comptant moo tax loolu imaam al-Hafiz Ibn Hajar boo wax loolu imaam at-Tabari ne man nag gis nga dinaa la indil ana musniduha ila ruwaatiha de dinaa leen indil li ma fiy tudd dinaa leen indil càllay ba ca ko nettali léegi nag mu ne fama yakun fi kitaabi hada min xabarin dakarnaahu an ba'd al maadi foo gis nag loo gis ci sama téere bi ci nettali yoo xam ne dañ koo tudd ci ñu jiitu woon mimma yastankiruhu qaari'uhu loo xam ne ki koy liir te xolam sell danaa noonu lii moom moom mbir mi day ñaaw ci moom mu jàpp day xam ne noonu lii moom du lii ko wax lii moom non non non aw yastanchon wala mu ne non lii dafa lii dafa ñaaw lool ci ñu koy waxal lool manu la nekk c'est impossible lii am mooy comme kàccoor yi nga xam ne xoolal ma lool rek israiliyaat yi gaa yi dugg ci israiliyaat yi ba jeex jàpp na ñu ngi wax xam-xam te waxuñu dara dara dara dara dara dara dara nga dégg ñuy wax yoo xam ne waa ñi koy nettalikat ku ko newoon yow sa sëriñ te moom ci boppam xam na ne ab yonent moo gën sëriñam hein naka la ñuy waxe ci Seydina Daawud alayhi salaatu wasalaam yoo xam ne fan lañ ko jële ci israiliyaat yi juif yi nettali nga xam ne kadaba marada yooyu nga xam ne ñoo dàq nar hein ngeen ñëw jàpp loolu di wax Seydina Daawud walla dafa yónni benn militaire alayhi salaam benn soldaawam boo xam ne dafa amoon soxna su rafet ah mu yónni ko ci ay xare ngir mu faatu saa bu demee xare euh, faatuwul ba ni muy faatoo benn xare mu daal di dak denc euh, femme ba mooy yow kiy wax loolu kiy wax loolu boo ko ne woon yow eh, léegi yow yow sa sëriñ dina def loolu waxuma la sa sëriñ rek boo ko noonu sa baay dina def loolu yow bu fi ne yow eh, saa yi bàyyi ma ne la bàyyi yow bàyyi lan bàyyi yow yonent yàlla si Daawud la ñuy tudd di ci yu ñaaw yooyu nga naan ma bàyyi nee ko yow est-ce que sa baay dina def loolu ci boppam jar naa xeex day xeex ndax sama baay nga jàpp léegi yow sa baay du ko def hein te sa baay mooy kan nga ñëw ku toll nit yonent suñu borom tagg ko Daawud mi nga xamante ne nii sa waay Seydina Daawud nga ñëw ngeen koy nettali loolu te ku ko wax sa baay waxuma la sa sëriñ dama koo jëlale parce que sa sëriñ moom yow sa fukki xel xalaatu loolu ku ko wax jaral nga ko rendi ko bés boobu nga ñëw di ko wax ko mooy danga koy loolu la la imaam at-Tabari di wax rahmatullah alayhi nga xam ne ku ko liir danaan noonu lii moom du dëgg waaw te tamit dafa ñaaw te du dëgg manu la demee nii c'est impossible waaw mu ne loolu te ki ko dégg mbir moomu na naqare dégg ci noppam min ajli annahu lam ya'rif lahu wajhan fi sihha ndax xamalu ko lu wér dara wéru ci wala maanan fil xaqiqa te tamit dans la réalité amu ci benn sens boo xam ne noonu la mbir mi mën naa demee noonu di nga détecter ñi nga xam ne ñii ñoom seeni wax jarul a jàpp bu boobaa lu ñu nettali nga teg fële waaw ba doo ci dégg loo xam ne yu garaw yi mu ne ñun nag wa anna innama addayna ala nahwi ma udiya ilayna ñun dañ koo indi comme ni nga xam ne noonu lañ ñu ko nettalee noonu lañ ko nettalee waaye tekkiwuñ ne li ma fi wax yépp a demee noonu kuy liir na nga liir léegi nag booy liir yépp yoo xam ne gis nga ne lii nii manu la demee nii te tamit affaire yi gii lii da c'est impossible mu demee nii xamal ne jógewul ci man imaam at-Tabari ki mu jóge mooy ci ñenn ci ñekk ci càllale yi waaw woloon ma lii lii leer la moo tax gaa yi léegi yow ki la wax lii ki la wax lii ci bopp moo tax am na riwaaye ay gaa yoo xam ne comme ay ñoom Luut ibn Yahya hein moom lañ xamee ci Abu Mixnaf mais kooku kaddaab la kooku noonu te pourtant imaam at-Tabari jëli na ci moom lu bari mais wax na la hein wax na la wax na la lim lay waxaa ah. Abu Mixnaf nga xam ne eh, ku mel ni Yahya ibn Ma'in dane laysa bi shay kooku tus Abu Hatim imaam Abu Hatim ne matrukul xadiis kooku moom ay xadiisam dañ koo baax jaru la dàq ganaar ay waxam waaw mas nañ ko ko laaj sax benn bés waaw mu mu faxas loxo yi moom imaam Abu Hatim ñu koy laaj naan ko mais euh, mais euh, kii Abu Mixnaf moom dara jaam mooy ku wér la am ku wérul mu ne mu faxas loxo yi ne ahadun yasalu an hada mooy ab historien la nettalikatu xabaar la mooy ab gàmmukat la waaw taalifun ku ku ku wadd la mais il n'est rien waa ji laa yuusaku bihi kenn amul ci moom benn kóolute te pourtant imaam at-Tabari de li mu soloo ci moom allahu akbar hein ay cinq mille non kii cinq cent et quelque xa indi na ko ay xadiis yu mu jële ci moom di nettale ci taarixam bi te pourtant moo tax mais loolu eh, nga ne ma mais imaam at-Tabari xamu ko xam na ko kay di wax na la ko léegi ci ci ci ci introduction bi